fa yaqulu al-imaamu al-haafidu abu zakariyaa yahyaa ibnu sharafin an-nawawiyyu ad-dimashqiyyu ash-shaafi'iyyu rahimahu llahu ta'aalaa fi kitaabihi riyaadu as-saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fil baabil xaamisi was-sab'iin ba'da al-mi'a baabu istihbaabi ta'jiili al-musaafiri ar-rujuu'a ilaa ahlihi idaa qadaa haajatahu kon al-imaam al-haafiz rahimahullah an-Nawawi mu daal di ñëw ak ñun ba léegi ci kitaabu aadaabi safar téere bii di wax ci tegginu ko ci ginnaaw bi ñu gisee te jeexal ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre 174 baabu maa yaquulu idaa nazala manzilan tey ñu war a gis chapitre bu bees. mooy chapitre cent soixante quinze ak juróom ñaar fukk ak juróom imaam tudde ko rahimahullah baabu buntu istihbaabi soppu taajilil musaafir gaawe gu muy gaawe ki nga xam ne aji tukki ji ar-ruju'a dellu ila ahlihi ci ay ñoñam ida qada haajata bu deene faj na aajoom bu xasee faj aajoom mu daal di gaaw dellu bunt bi loolu lay traité loolu lay leeral te ki nga xam ne daa tukki ndax aajo bu ko fa yóbbu bu précis bu demee ba am ko wala ba dox ko ba ma fa nekkati di teendee falak dugg fii wag génn fii wag lu nekk mu dugg caag déedéet na gaaw delluwaat fa nga xam ne mooy ab dëkkam waaw da ñëw tukki jóge fi nga xamante ne mooy ndakaaru ñëw Casamance ndax jënd ay marchandises fii nga xam ne ci tiiroo Euh, waa ko sil yi nga xam ne am na solo boo ñëwee ba def li ngay def gaawal nga départ nga dellu waaye dangaa ñëw seet si say xarit ñëw seet si leen boo ñëwee wala nemmeeku ku feebar ak yooyu yëpp boo ko defee ba pare takkaatal say bagage nga daal di dellu waaw ainsi de suite léegi nag am na benn laaj buy taxaw mooy waa mais attends waa mais bu dee man damaa jóge Sénégal ñëw France nag <laughs> jóge Sénégal ñëw Italia wala fi nga xamante ne mooy euh, mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy mooy Casablanca di fa liggéey en koo xam ne immigré la wala ma ñëw fii nga xam ne mooy Montréal wala fi nga xamante ne mooy Johannesburg fii di South Africa di fa liggéey ak ci monde bi ci Berlin wala fi nga xam ne mooy Francfort waa man wala fii nga xamante ne mooy ci Birmingham fii nga xam ne ci l'Angleterre yi ci angle anglais yi fii laa ne waa mais dañoo sopp man après ma dem ñu ne waaye lu la fa yóbbu nga ne liggéey nga ne waa liggéey bi est-ce que liggéey rek après contrat bi c'est <laughs> même CDD boo doori ñëw amub CDD mooy contrat boo xam ne durée déterminée la yow lool taxu la fi taxulaa jóg buy jeex avant muy jeex sax yaa ngi xool wala di ñaan kaga kookee wala di fexe noo koy convaincre mu jël nga CDI waaw muy contrat boo xam ne nag day wëy kooku kon yow sa aajo daa fajoogul waaw dañ fi ñëw ngir di liggéey am ñoo xamante ne dañoo jógee réew ma ñëw tugal biñ fi ñëwee ñu décider ne léegi fii la ñuy def am nañ fi seen kii am fi seen njaboot am fi seen soxna am fi seen doom kooku manoo ko ne hee yow mii la ñuy wax kooku kenn waxu ko <laughs> kooku kenn waxu ko daa bokk ak ñooñu <laughs> non kii mooy li nga xam ne aajo bu précis moo ko fi indi aajo bu précis mooy ab aajo la boo xamante ne nii eh, moom moo ko fi tax a jóg bu ñëwee bu ñëwee bu ñëwee nan ngay def eh, da nga koy ko bu ko doxee mooy comme yi ñu wax yi yoo xam ne ay aajo ponctuel la yoo xam ne nit ki day ñëw dox ko après dem yoonam waaw nga xam ne nit ki da koy dox après dem yoonam euh, loolu bu amee <laughs> loolu bu amee mais bu boobaa kooku lañu naan sopp nañ mu dellu waaw kooku lañ naan sopp nañ mu dellu ni mu gën a gaawe waaye bokkul ak ki nga xam ne moom sa safaram du safar boo xamante ne nii mooy dem ñëwaat la mu ngi mel ni ki nga xamante ne nii eh, mooy eh, ndax bu boobaa dañ naan waaw yeneen saa salaam bi mu jógee Makka zaadahallahu tashrifa wa taslima li ñëw Medina nekkul woon du tukki tukki la muhajiruna yi ñu def Medina mais est ce que bañ ñëwee lan moo fa doon nahmatuhum la seen seen seen aajo mooy lan lan moo fa doon seen aajo mooy rawali seen diine mooy dem dëkk boo xamante ne nii gox boo xam ne foofu ñoom dinañ fa mën a wax laa ilaha illa allah di nga jaamu yàlla di doxal li yàlla bëgg te kenn du leen def kenn du leen fitnaal comme niñ leen doon fitnaale Makka waaw léegi est ce que yaakaar nga ne nga ne waa léegi comme que Makka est ce que ba Makka nekkee daaru harbin loolu da naan mën naa dox waaye léegi ngir wax la ne mbir mi jubluwuñ ci euh, comme façon xaa yiñ la wax léegi ci jógee dem nekk immigré fenn kooku waxuñu ko waaw <laughs> léegi mooy euh, ndax euh, yore saa sam ba mu pare xam nga bañ ubbee Makka moom jeex na Makka moo tax bañ ko laajee ne ko. Euh, yeneen saa saam dañoo bëgg a baay mu ne laa hijrata ba'dal fath amatul gàddaay di jóge Makka di ñëw fi nga xam ne mooy Medina ngir rawal sa diine amatul parce que Makka mujj na nekk daarul islam muy kërug l'islam ba sax ab noddukatam ay ab gouverneur moom nga ko fa toogal ak ñépp nekk fa waaliwam loolu lépp ñu fay wax di nodd ca Kaaba gi di fa loolu kon jóge foofu di gàddaay ci Medina ndax rawal sa amatul waa léegi est ce que tax na yeneen saa salaam dellu nga ne ah kon kat Medina kon nahmatahu ndax l'islam bi ñëw na ba euh, euh, yaatu lool nit ñi di jóge fi nekk ba idaa jaa nasrullahi wal fath wa ra'ayta an-naasa yadkhuluuna fi diinillahi afwaaja yooyu yëpp ñëw fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba ayu yëpp wàcc naan ko idaa jaa nasrullah bu dikkee ndimbalul yàlla bu mat gi wal fath ak ubbi Makka waaw warayta naasa nga gis nit ñi yadxuluuna ñu dugg fii diinillahi ci diine yàlla ji waaja nekk ay mboolooy mbooloo bu boobaa na nga yokku sàbbaal sa borom te di ko ñaan mu yàgg laa suturaal jéggal la innahu ndax moom kaana nekk na te dañ bi nekk taw waa tawwaaba aji delloo waa kon jaamam aji nangu tuubu jaamam waa léegi est-ce que tax na yoneen saa salaam delluwaat Makka daal di fay dëkk moo tax sax ba mu doon dem ba waa gën ñeneen Ji'raana ba waa Ansaar tiitee jàpp ne ah tam yoon saa sam gis na ay mbokkam mbaa du fa des ndax jox na leen alal suñu alal gii nga xamante ne nii jàppoon waaw ñun ñu ngi koy séddale ñoo xamante ne nii eh, ñoom eh, mooy ay mbokkam ak ñi nga xam ne waa Ji'raana ñi nga xam ne ñoom suñu jaasi yee ngi toq ci seen deret ñu leen di sànne ñu leen di mu leen di séddale suñu alal ji rawatina ñoom Abu Sufyan sayyidu Quraysh ñoom Muawiya ak ñoom Safwan Abu Umayya Safwan ibn Umayya radiyallahu anil jami' mnen saa sallam dajale leen ca angaar ba xamal leen ne al mahya mahyakum wal mamatu mamatukum sama dund moo seenu dunday ànd sama génn àddina yit fa yéen lay noon te yéen lay nekk kon mu dellu ne xanaa gërëmu ngeen an tarji'a an-naasu bi-shaati wal ba'iir wa tarji'una antum ah ma rasulillahi ila rihalikum allah xanaa gërëmu ngeen nit ñi bu ñuy jóge fii di dellu waaw ñoom li ñuy yóbbu li ma leen jox lan la ay gàtt ki giléem kantaa yéen waa lamsaar bu ngeen di dellu jóge fii ji Irbaana di dellu ngeen ànd ak yonent bi alayhi salaatu salaam ca seen tànte ya seen dëkk ba di Medina ala saakini afdalu salaatu wassalaam est-ce que daa dellu delluwut waaw ñoom Seydina Siddiq dañoo dellu ñoom Seydina Omar dañoo dellu kenn bokk kon loolu il faut dégg buntu yi ak hadith yi li ñuy wax yonent wala saa saa waxul fenn yoon ne nit ki boo demee immigré fenn bu fa sax aajo fajoo kooku aajoom aajoom c'est dans la durée a aajoom mën na nekk koo xamante ni moom de toute façon travailleur détaché la jàppe bopp mooy koo xam ne day liggéey feneen di di di yónnee la muy yónnee réewam moom foo loolu dundam waaw moom fii na am liggéeyam am fi mbiram am fi léppam <laughs> am fi njabootam am fi léppam wala moom rek ab célibataire waaye am na fi maqarlam la waaw am na fi papier yu baax nekk fi moo xam résidence la fi am wala même bu dee bu lu muy lu titre de séjour boo xam ne tous les ans année bu nekk la koy renouveler waaye fii lay liggéey CDI la am même bu dee CDD am yi da koy renouveler te tout le temps loolu la bëgg même bu ci benn jeexee mu ngi am intérim seeti leneen loo xam ne luy tax mu gina a mën a liggéey gën kooku da nga koy mën a wax ah bu sa CDD bi jeexee dellul Sénégal déedéet loolu hadith yi waxul kooku te buntu bii loolu taxu koo jóg waaw waxul ñooñu ah, waaw waaye képp koo xamante ne ni da am benn objectif ne man damay jóge Sénégal parce que li ma bëgg mooy tabax kër euh, goo xamante ne dinaa fa mën a am ay magasin wala ubbi ay magasin feneen bu ko defee bu ma amee lool moom ma dellusi si waaw kay kooku mën naa dugg foofu kooku bu ñëwee Europe nii. lëgëy lëgëy dóor dóor ay année ay année ay at ay at ba li nga xamante ne nii mooy am na réussir na tabax tabax magasin wam yooyu yëpp mu am ko waaw kay kooku man nga ko ne li ñu sopp nag mooy comme que yow nee nga looloo la fi indi te pare nga mais loolu man na koo tax a mu ñëw fii mais idée yi changé mu gis leneen am fi njaboot am lépp am fi ay doom far sax ne man bon ba ma fay jógee man xaw ma woon luy Europe damaa jàppoon ne rek ñi gis fii ne man fii moo fii moo approprié ci man ah. parce que dund gii ni may dunde fii moom laa gën a moo ma gënal daal dund gi nga xam ne moom laa dunde Sénégal ku mu neex nga wax ko kenn manu fi ne ah kii moo yées moo ba fan la yéese <laughs> lu ko waral yéen kay li ko waral ngeen war a seet rek <laughs> lu ko waral fan la justice am waaw ah, xam nga loolu daa ñaaw réew jullit yoo xamante ne da ngay gis doomu réew ma dëkk à l'étranger fa la ñuy gën a amee jàmm dëkk bi nga xamante ne fa lañ dëkk ci wàllu économie koom-koom ak wàllu sécurité ak wàllu li nga xam ne rek mën a wax sax li nga xalaat ak tamit nit ñi bàyyi la ko nga euh, bañ laa def ay jàmm waaw ak ñi jiite jàpp na ñoo jiite ñoo lay def lu la neex yooyu dafa ñaaw réew jullit ñi ay ju ay gox réew réew yooyu euh, di préférer di dem ci réew yéeféer yi ngir am fa loolu loolu ñaaw na léegi nag ngeen di xas waajooju yéen ki ngeen war a xas mooy li tax réew mi ñëw mi mu jóge mel noonu ñooñu ngeen war a dut baaraam waaw lu tax ñoom fexewuñ ba seen réew yi correct suñu réew yi correct ba nit ñi dootuñu du ñu fi jógee di demee noonu dem bu mel noonu de tukki moom dina am sur tout le temps réew mu neex ak mu naqaree ci yem français yi français yu bari yoo xam ne Canada la jëm canadien yoo xam ne France la ñëw ak yoo xam ne États-Unis yoo xam ne France la ñuy ñëw France yoo xam ne états dem ainsi de suite Suisse yoo xamante ne ñoom États-Unis lañ préféré dund am États-Unis yoo xam ne Suisse lañ préféré dund loolu moom du ñàkk di am ak nu dëkk ba développé. mais ni mu demee ñun en pays africain ak euh, <coughs> pays monde musulman yi nga xamante ni ñuy day seen réew yi loolu li ko waral mooy ña jiite ñoo fi defu tus ba pare fatt nit ñi waaw kenn du xalaat leneen te lépp loolu liggéey ñu ngi xool luñ la ko ronkate te doo gis mukk lañuy jël ci yow mu feeñ ci réew mi ci poosu ay ñenn ñoo xam ne démb lañ leen xamal ñu ñëw fi yor fi ab alal joo xamante ne nii de toute façon dalay leer ni lii lëgëy ñu ko lëgëyu ñu ko waaw xolu nit ñi di tàng nit ñi di jël mbëkk mi ñi di jaar fu nekk ñooñu ngeen war a wax waaye war wax ki nga xam ne moom jot naa génn ne man daal bi mu ñëwee fii gis naa ne fii yow ma gënal man fii laay des waaw même kooku kenn du ko ne eh yow sa li ñu sopp mooy nga dellu parce que da nga waxoon sa waaw mais am na leen mais gis na ne dënd foofu dund fii moo ko gën waaw waaw moo ko gën a bu ko neexee waaw yonent bi saa saa ba mu nekkee Makka xoolal Makka lu ma wax la lu gën a garaaw <laughs> Makka mooy mooy mooy mooy mooy gox bi mu ne moo ko gënoon moom la gën a sopp waaw ba muy bañ koy génn keroog muy gàddaay mu ne budul woon ne say ñoom ñi ñu ma génn kononte kon du ma génn man alayhi salaam dëkk boobu ba mu fay fala ne woon moom alayhi salaam ak saxaabaan ñu leen di sonal Makka Makka baytullah fa baytullah al haram nekk kaaba gi fa mu ne maqaamu ibrahim bërëb yu sell yoo yële waaye alayhi salaatu wassalaam waaye teewul bañ leen sonalee fat sonal leen di duma ñii di sonal ñii di mënuñoo jaamu yàlla di leen sonal lan la leen wax inna fi lxabasati inna fi lxabashati malika laa yuzlamu indahu ahad nekk na ca xabasha Éthiopie te foofu Éthiopie ñu ko jiitoon mais ay chrétiens lañu woon gëmuñu woon yàlla mooy gëmuñu woon yàlla comme ñoom dañ doon bokkaale dañ doon bokkaale voilà mais pourtant yonent may saa saam wax jullit jullit ñi nga xam ne dañoo néew doole ñu leen di sonal fii ku fi mën a dem foofu nga dem ñu bàyyi al baldatul mahrusa al baldatul haram muy Makka ñu bàyyi ko fa di dem Éthiopie ngir rawale seen diine ci ndigalu yonent bi alayhi salaam waaw kon nag yonent saa salaam du bàyyi na ko fa di dem Taïf jóge Makka di dem Taïf parce que fii yées na ñi fi nekk ñi fi dëkk tax mu yées waaw kon réew buñ koy tudd ñu fa dëkk tax waaw buñ fa newee di sonal nit ñi nit ñi dem feneen ma ne waaw ku am opportunité dawal waaw. waaw doog parce que mooy dëkku Serigne Diouf après Makka gi a rëy dëkk boo man di wax laa wax dëkkub Serigne boo fi tudd moo ko féete kaw waaw waaw bu dee nag ña nga xam ne ñoo ko yor wala ñu jiite foofu jiite waale foofu yëpp seen pouvoir di daw foofu liñ fi nekk mooy sonal nit ñi waaw fatt nit ñi ku am sa commerce sax te bokkook ñoom ñu fexe tëjlu la wala tëjlu sa commerce di la dóor ay taxe ba dootoo man dara ma boo manee dem feneen laa wax réew moo xam ne yéefi dafa ne waaye boo fa demee yooyu yëpp di ko man ma ne demal foofu laa ta nga rabal ne waaw te nga man faa jaamu yàlla joo xam ne kenn du la fat waaw nga def ko bu boobaa kooku kenn waxu ko moom waaw moo tax loolu amam solo la baykantaa ku dem loo xam ne c'est ponctuel c'est précis waaye damay dem ngir bon man damay jóge fii comme léegi réew yi ni mu demee xam nga euh, par exemple jóge ci bennum réew dem Makka aji daal di fay def lool amoon na ay jamono bari na ñoo xam ne lool lañ nekke Makka boroom xam-xam yi gis fii ñu naan Bagdad yi la woon waaye nasala Makka loolu la woon amul woon foo xam ne dañuy ñëw ñu naan leen eh, ana seen visa wala seen visa ji expiré na léegi dellu leen non loolu amatu amul woon mais léegi loolu dafa am loolu dafa am est léegi bu boobaa da nga naan waa ji boo demee foofu boo demee Makka daal nga aji daal yow wala nga umra ji fexeel noo fa toog di do fexeel noo nan ci loo xamante ne yow de toute façon légalement man de nekk waaw ñoom moom ñoo gën a strict fii waaw bu Europe yi sax man nga ñëw nekk clandestin après ñu régulariser la mais foofu yooyu amu fa ah. visa bi ñu la jox bu jeexee bu yaboo nga génn waaw boo fa génnul di nga ko rëccu après la jàppee waaw yu mel noonu par exemple ku mel noonu ginnaaw bi mu defee ajam def umram li ñu ko sopp ci moom mooy sawaay gaawal nga dellu sa nga dellu sa dëkk voilà waaw nga bañ fi indi ay ay ay problème indi sa bopp problème yoo xam ne di nga ko rëcc ba pare boo mayul ñu fichier la yow dootoo fi dugg bu dee umra nga defoon ba pare def lu dul noonu far ñu far fichier la yow dootoo duggati ak sax dootoo ko fi mën a koy def loolu yëpp yaa ko teg sa bopp parce que ñàkk a mën a respecter ay règles waaw waaw kon nag yooyu lu ama am solo la quoi waaw kanta nekk fi non yooyu amul woon wala temps yoneen saa saa mane yow bu dee loolu la bul am visa bul am passeport bu am dara tukkil nga seet fan nga jëm doo génn réew mi laa wax léegi da naan du ma ko def parce que taay na saa sam amul woon di wala lan waaw <laughs> hein bu yow léegi da nga naan man dara passeport que kaana laysa ah am kon man du ma am passeport ah wa léegi nga foog ne farataay aj gi tegu sa kaw yow dafa wàcc ci yow par force la bu boobaa yow ut passeport ak visa par force la faratale ci yow parce que maa la yatimul waajibu illa bihi fa huwa waajib lépp loo xam ne li war du mën a mat du mat lulul ci loolee loolu day fa nekk par force nga taxawee ko waaw te nag kon bu boobaa passeport bi nga xamante ne mooy lay jokkale mooy tax nga mën a euh, euh, génn dëkk bi génn réew mi dem voyage dem ba ajja loolu par force danga koy def waaw par force da koy def waaw kon yooyu il faut respecter waaw faut pas di nit ñi ci clandestinité koo xam ne de toute façon da jàpp ne diine diine waxul loolu waaw parce que euh, euh, euh, am na yoo xam dafa jara bàyyi xel ci àtte yi tanqiixul manaat boo gisee dalil nga xool autour dalil bi ci circonstance yeeg yëpp koy jëlaale en en en compte bala ngay ñëw li euh, jàpp ne voilà mu ngi nii am na ab dalil kese amub dalil kese daa doyul waaw waaye xam nooy utiliser dalil ba léeg-léeg sax moo ëpp njariñ amub dalil kese waaw waaw ndax ku ko am bu ñëwee wax la yow li nga xam na nga koy jëfandikoo alors ko bu dee da koo am tax xamoo noo koy jëfandikoo ay giraawaali kese ngay dugg waaw manoo ñëw ne bon wan daal aj bi de gaa yi fii dara fi ay visa yi dara nañ fexe daal yow daal fexe leen nu ngeen di defee dugg Arabie saoudite daal di dem ajan ah. wan sax du ma wax Arabie saoudite parce que loolu ça n'existe pas voilà dugg alxaramayni jeex na man duma leen tudd parce que yooyu amul woon temps yi nañ saa salam quoi ba Arabie saoudite fan saoudite mooy lan ay ma ne fii dara dem daal jaziratul arab man Hijaz laay wax Tihama voilà fexeel dem noonu noo mën a def clandestinement voilà duggu waaw nga dem aji léegi xoola problème yi am ak aji yi ñu génn rek li ci amoon yëpp ah yi ci amoon yëpp ak moor yu bari yi te ñu bari ci côté boobu looloo ko di clandestinement gi ñu ñëw dugg noonu te amuñu ndax boo ko amu boo amul certification ak ba ak ak ak yi ñu ak yi nga xam ne ci la ñuy reconnaître yow groupe bi nga ànd te lépp dañ koo calibré natt li nga xamante ne dund yi ci pour ñii ñu defal leen tànt yi li yoo fi am surtout ay minaaw yooyu nga xam ne ak canicule bi ni mu demee woon tàngoor wu mag ñi nekk li nga xam ne moom lañ leen waajal ci wàllu dund ak yooyu ak place ya ñuy dal daluwaay ya ak tànt ya ak na nga xam ne noonu lañ koy toppatoo yéen ngeen ñëw kenn boolewu leen woon ci liste bi parce que bokku ngeen woon euh, ci ñi nga xam ne ñoom lañ déclaré ne ñooy acc ngeen ñëw non seulement di ngeen teg seen bopp ci danger teg ko ci ñeneen waaw tegal ko ñeneen ñoo xamante ne seeni mbokk jullit la te nag yoneen saa salaam mi ngay wax moo ne woon la darara wala dirar waaw ci sunanu abi al imaam abu daawud abi daawud nii bul lor sa bopp waaye bul lore waaw bul lor sa bopp bul lore waaw dafa am yoo xamante ne nii euh, ñàkk yeewu la wala ñàkk ak responsabilité la waaw léeg-léeg nag ñenn ñi dañ ko wax xam nga waxoon nañ fi ci te aj ganoonu bi nga xam ne ñenn ñi seen ñi kaas naan Serigne diw euh, bon pas Serigne sénégalais ah benn mauritanien la boo xam-xam la waaw loolu kooku moom manuñu ne du borom xam-xam waaye euh, bon ñenn ñi ñu ngi koy dugg lu nekk mais man euh, personnellement dama jàpp ne njuum dafa juum rek waaw dafa juum bon.

waaye mbir yi mooy il faut respecter yooyu sinon da ngay mettre non seulement dund en danger te wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu leen sànni seen bopp ci loo xam ne leen di alak alhamdulillah gis nañ kaw li al imam doon wax naan xatta ñi tukki di dem jihaad yi di dem ci loo xamante ne aji umra yu mel noonu yëpp képp wala di jaay di jëndi di def di tukki képp koo xamante ne war na cee jël gaal ci euh, al azkar la ko doon wax mooy loolu ñu taxawoon daal di koy gis Euh, mooy képp ku ci war a jël gaal dafa war ah, xam li nga xam ne mooy moom lañ ko doon wax ci suñu terme léegi li nga xamante ne nii mooy euh, météo euh, de la mer waaw xool ndax géej gi sàmbaraawul géej gi merul yu mel noonu da nga koo war a xool te doo ñëw di sànni sa bopp ci yoo xamante ne nii mooy yow mbir mi walla moo am ay tempête ay nàngam nga ñëw di dem non parce bu boobaa yow yaa gaaral sa bopp ci alkande te lool borom bi dala koo tere waaw léegi nag dugg ci réew moo xamante ne noonu la mel léegi yooyu da nga daan ay procédure yoo war a jaar nga ne du ma ci jaar loolu yaa ngi sànni sa bokk ci loo xam ne xa xeetu alkane la te buñ la jàppee di nga ko rëccu de ga <laughs> foofu son intra bokkul ak suñu réew yi ay Sénégal yi en tout cas ni ñu ko xamee woon avant de waaw non non non foofu saway <laughs> buñ la jàppee nga xam ne ya <laughs> amul amul amul kiiwu caaxaan yooyu de gars yi bés bu ñu la nii nuus <laughs> parce que def nga lu dul noonu bañ condamné la <laughs> bu boobaa wallahi di nga nekk sa cellule bu dee après ca cellule bi kese ngay nekk ci ndungu siin ngi kese boo moywul bu la ci i'dam peine de mort tegoo di bu boobaa ak lu man di doon di nga fa dugg di rëccu waaw di rëccu billaahi foo xam ne sawaay ndeke yaa ko teg sa bopp wala boog sa manque de prudence wala xamoo daa am da ngaa am ñoo dégg ñu wax la wax yu mel noonu nga daal di dem ne boo kon garaawul naa dem déedéet affaire bi du loolu waaw jullit day correct jullit day respecté li nga xam ne ak normes yi waaw te al aadatu muhakkama yi nga xam ne moo fi aada léegi ci monde bi mooy pour dem fenn foog nga am yenn yi waaw da ngay am yenn kayit yi ngir mën koo def du dangay ñëw rek di tëñëx tëñëxi def lu la neex après dem lu xew nag nga ne bon dogal waaye nit ki da ngay jël say matuwaay a da ngay jël li nga xamante ne mooy say matuwaay wallahu taala alam kon baabu isti'jaali ta'jiili al-musaafiri ar-rujuu'a ilaa ahlihi idaa qadaa haajatahu loolu mooy li nga xamante ne aajo yu ponctuel leen tax a jóg ay aajo la yoo xam ne eh, mooy dañoo dem doxi aajo yoo xam ne dañ koy dox ñëwaat kooku li gën ci moom bu ko xasee def ah man de damaa fii. fi nga xamante ne mooy euh, euh, euh, Paris parce que daa am doon sama yenn mbokk bu doon tudd ma ñëw fekk ko boo paree aajo dañu def ba pare bu fa nekk kanam parce que da ngay sonal man nga sonal ne fa nekk wala tamit ñu am ñoom yeneen yu ñu waroon a def yi benn ñaari jours yoo ko ñëw def semaine alors que ñoom dañu war a liggéey yi ñuy def leneen wala yoo xam ne ñoom ñoo ko xam quoi yooyu tamit da koy bàyyi xel du ne ah fii de neex ma rek daal di toog déedéet loolu da war a xalaat moo tax nit yàlla dalaa jox xel ngir ngay xalaat waaw waaw waaw bu dee ñi nga xamante ne dañuy dem di dañuy dem màggale wala dañuy dem Touba wala nàngam wala Tiwaawoon walla Njaasaan wala dem yooyu mais il faut ngay xalaat ñi ngay dal ci ñoom voilà mais mën ñoo ñëw comme vraiment ñun ñun man xaw ma nun nañuy xalaat ñu ne la yow màggal gi ajjuma la wala samedi bii di ñëw la yow nga ñëw une semaine avant ba pare di nga fa toog deux semaines après wala une semaine après yow ak ñeneen mais loolu du xel du xel te waa ji amul loo xam ne dafa faa war a dox lu mënul a ñàkk loo xam ne il faut mu teel a dem dox ko parce que bu nit ñi baree du ko man déedéet day dem rek bàyyeeku noonu dina law ba heure bu ko neex di yeewu ñu koy taajali ndékki yu foor ak ay añ yu foor ay ay bu xëyee dem sangu ba set daal di génn taxawaalu ji ba mu neex ko <laughs> nga ne ma non saa yi tax ngaan taxawaalu ma ah déet parce que bu defee yenn yi dem ca jumaa ji yenn yi moom dem yenn yi yeneen jour yi boo mooywul day xëy rek di dugg ci dëkk bi loolu man taxawaalu laa ko di tuddee waaw <laughs> waaw bu ñëwee ba poussière ñëw ñu tegal ko añam mu añ ba suur dugg sa ngooti yàq ndoxum jàmbur ak gaay yi yëpp gaay yi gaay ba pare ñoom ñuy fanaan ci biti yow nga yow ñu bàyyi nga bëgg a dëkkinoo mais sa waay duñu même nañuy xalaat kaway naan aka ñoo man gan ma nee loolu waay yow doo xalaat ñanaan ñoo man gan ñun vraiment nekk ñoo xamante ne nii je me demande comment on pense quoi sama bakkan kese ay xalaat man daal sama li neex kese wala samay intérêt kese après kanta intérêt yi euh, ñu ñi sama yoon newu ci non loolu lu ñu jullit lépp lu muy def dafa war a seet conséquence digganteem ak boroomam d'abord te bu xoolee digganteem ak boroomam mooy tax mu suuraale digganteem ak moroomam est-ce que lii nii ju jaadu la déet loolu tout le temps da nga ko war a peser li nga xam ne teg ko waaw même budul loo xam ne lu charia ne lii la yow yaa war a xalaat xam ne ah moo tax yore saa saa doon wax naan voyage ñetti jours la waaw. mais boo ñëwee yenn yi continuer bu boobaa dañuy def ni ñuy def ci kër gi comme ñëpp ah. waaw nga foogoon ne fii ganaar kese la ah yaa fi yàgg nag fekk fi ay desinu ki mbaxal yoo xam ne xorom sa net defe naa ngay ngay ngay kaas waaye looy kaas da ngaa foog ne ganaar ya sax ay c'était tous les jours mais c'était pour ngana léegi pour kii événement yi mais yow mujj gi yow nekkatoo gan léegi yaa ngi ci biir léegi nag li ñëpp di lekk moom ngay lekk nga nekk fi nag di kaas. naan man de damay lekk ba xaw waxi reewande yooyu mooy la après mais nga dem sayit boo lekkul nga ne leen doy na loo ciy wax bëgg léegi kon moo lool mooy léegi di leen insuler nañ la pu nañ la utal leneen yow te kii yow yaay yaay yaay ci boppam fëna xëy xamoon dara way loolu mooy la moo tax ak nite daa baax waaw loolu ak nite ak nite daa baax ak nite daa baax voilà moo tax yàlla xam na ne ñooñu ñooñu euh, euh, te tamit affaire bi du ne waaw ñoom de miin nañ ko waaw ay gox lañ yoo xam ne mënuñoo ñàkk yooyu mais it c'est comme xam nga Makka yu fay ñëpp fay ñëw ñëpp ci aj gi ni muy feese daanaka ñëpp a dëkk sax dañ leen di tere yenn lieux yi nga xam ne bu julli jotee xattaa seen jàkkaay bopp yi dañ nit ñi dañ koy pral draso alhamdulillah c'est bien mais bu ngeen fa ñëwee war ngeen di xalaataale nag la propriété des lieux waaw man maa ngi nii ci Aziziyya wala maa ngi fii ci ki nga xam ne Chamaliyya am Junubiyya <laughs> wala yeneen quartier yi yow même boo julli ci kaaba gi tout le temps waaye fa ngay jullee foofu yëpp ak xattaa kaaba gi war ngay xalaat quand même la propriété des lieux parce daa am ñu koy nettoyer ah. waaw. man masjidu sayyidu shuhadaa bi Hamzatu ibn Abdul Muttalib sawayi radiyallahu anhu moom du di julli wala ñëw indaale sama kanet sànni ci mbedd c'est quoi ça mais attention toi oh la hawla wala quwwata illa billah jël nga musuwaar ñenn sànni ci mbedd ni wala sànni ci biir jàkka ji mais sa jàkkaay kër sax waroo koon def ne noonu xanaa sa néeg sax waroo defee defe noonu moo tax ay nitee nitee dafa baax <laughs> monsieur dafa baax akbar waaw <laughs> yooyu nañ ciy bàyyi xel waaw gis dafa am yoo xam ne eh, eh, eh, jullit dafa war a nekk koo xam ne ku yof la rahimallahu imra'an gis waxoon nañ ko keroog yoon saa saa doon wax samhan ida baa samhan ida qada samhan ida qada yàlla yërëm na koo xamante ne dafa neex a nekkal day neex a doxali na lu jullit bi nga xamante ne nit ki nga xam ne buy jënd buy jaay buy fay buy leble loolu lépp da ciy nekk koo xam ne ku neex jëfal mooy kii daanaka ki muy jëflanteel lay dem ba am kersa ci moom quoi tellement kii moo rafet ci jikko kii moom lañ mais loolu dafa tudd yooyu nii mooy ci lépp waaw neex a jëflanteel waaw xanaa allahuma ba mu des bu dee waa yi nga xam ne da nga faa ñëw moom ñoom dañoo bëgg nga des comme niñ gisoon ci kiy seet si ku feebar bu fa yàgg waaye bu dee gars yi dañoo seetlu rek yow mii diw bu fi ñëwee suñu malade bi day mel ni feebaratul day dañ koy gis muy waxtaan jom mel ni sawar bu demee nag mu daldi di tombe waan yi ah, gis ko na ko ah ñun de dañu la doon naan boo fi mënoon a gina des wala moom mu mu gina des loolu bokkul loolu ay cas la waaw kay mais doo jël yow yow daal sa sa sa nafsu kese sa bakkan kese non.